qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha rafiiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz <coughs> an-Nawawi <coughs> rahimahullah ginnaaw bi ñu ubbee ci jotaay bii ñu génn xadis bu njëkk bi ci wàllu euh, muy ñaareelu wàll wi muy wàllu xadis yi ci garabu nit ñu sell mi toolu nit ñu sell ñu radiyallahu anhum wa ja'alana allahu minhum amin ginnaaw biñ gisee wàllu bu njëkk bi di alqur'an wàllu alqur'an bi ci jotaay bi ñu génn xadis biñ gisoon moo doon xadis 632 ne woon xadis mawlana ibnu abbas radiyallahu anhuma mu ne woon wa an ibni abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam li ashajji abdil qays gisoon nañ ko walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi di hadis six cent trente-trois juróom benn téeméer ak fanweer ak ñett mu ne wa an aishata mu ngi koy jële ci suñu yaay aishata bintu siddiq radiyallahu anhuma di doomu seydina abu bakar ak ummu ruumaan radiyallahu anil jamii <coughs> annaha qaalat nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam dana inna allah dëgg-dëgg borom bi tabaraka wa de rafiqun waaw dafa nekk ku dal ak jaamam yi waaw ku teey ak jaamam yi ku teey ak mbindéefam yi te noonu la borom bi mel dafa teey dafa dal ci ay mbiram yuhibbu rifqa dafa bëgg nag ak dal ak teey ak clémence jëlee le clémence waaw et il aime la clémence fil amri kulli ci lépp nag waaw ci lépp yuhibbu rifqa borom bi dafa sopp ak dal ak teey ci lépp fil amri ci mbiri kulli mboolem seen amul benn mbir bu ci génn mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhima bokk nañu ko solo. léegi euh, laaj bu njëkk mooy est ñoom ñaar dong ko solo muy ash-shaykhaani dañ naan la noo ñoom ñaar kese solo wuñu ko xadiis bi seen sëriñ daal imaamu Ahmad ibnu Muhammad solo na al imaamu at-Tirmidhi ak al imaam Maaja rahmatullahi ala al al imaamu al-Bukhaari rahimahullahu ta'ala al imaamul Buxaari indi na ko ci bërëb yu bari indi na ko ci bërëb yu bari waaye bi nga xam ne moo euh, ndax hadis daa bari ay yoon yu mu ñëw mais bi nga xam ne moo indi kaddu yi mu ngi ko indi ci kitaabul adab baabur rifqi fil amri kullihi mu ne haddasanaa Abdul Aziz ibn Abdillah mu ne ki ñu nettali mooy Abdul Aziz ibn Abdillah mooy al-Uwaysiyu Abul Qaasim Abdul Aziz ibn Abdillah ibn Yahya ibn Amr ibn Uways ibn Sa'd al-Akbar al-Qurashi al-Amiri al-Uwaysi rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathanaa Ibrahim ibn Sa'd mu nekk ñu nettali ma Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdirrahman ibn Awf al-Qurashi az-Zuhri Abu Ishaq al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala an Salih moo ko jëlee ci Salih di Salih ibn Kaysan al-Madani Abu Muhammad ibn Abu al-Harith al-Ghifari ad-Dawsi rahimahullahu ta'ala muy Salih ibn Kaysan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 petite sœur yaayam yaayam a doon Asma bint Abi Bakr sayyidatu Aisha di sœur Asma Asma moo jur Urwa radiyallahu anil jami' anna Aisha kana tantam Aisha radiyallahu anha yal na borom bi kontaan ci moom zawjan nabi di soxna ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam qaalat nee na daxala rahtun min al-yahuudi ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalu assalaamu alaykum qaalat Aisha fa fahimtuha fa qultu wa alaykum assaamu walla'na qaalat fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam mahlan ya Aisha inna allaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi <laughs> ah. fa qultu ya rasulallah awalam tasma' ma qaalu qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad qultu wa alaykum voilà <laughs> kon xadiis bi dañ koy jàngaale ci ban circonstance ci ban lu waraloon yeneen tubaab yi saa saa wax Sayyidatu Aisha radiyallahu anha mu ne daxala dafa dugg raxtun benn mbooloo minal yahuud yi ci yaawur yu yées yi te bon waaw <coughs> dafa dugg dañoo dugg benn mbooloo ci yeneen tubaab yi saa saa fa qaalu biñ duggee ñu ne assalaamu alaykum d'un seul d'une seule voix waaw ne dañuy nuyu yonent bay saa saa ak ña fa ne woon assalaamu alaykum waaw assaamu mooy almawtu <laughs> xam nga boo gaawee wax ji da ngay foog ne assalaamu alaykum la assalaamu alaykum assalaamu alaykum ndekete yoo ñooy les professionnels di nëpp nëpp di nëpp nëppal waaw waaw ñoom ñoo yées ñëpp ñu ne assalaamu alaykum waaw mooy yàlla na dee nekk ci seen kaw rek yow abul qaasim yi moo tax yéen dañuy assalaamu aleykum ya abul qaasim waay yow abul qaasim yeneen saa soo lañ doon waay yàlla na <laughs> dee rek yàlla na dee nekk sa kaw mais niñ koy waxee da ngay foog ne ñii waxuñ loolu assalaamu la ñuy wax mooy yàlla na jàmm. qaalat Aïcha sayyidatu Aïcha ne fa fahimtuha ma dégg li ñu wax jàpp ko takk ko xam ne ñii waxuñ assalaamu assalaamu la. faqultu ci saase ma ne waaleykum saamu wallaana yal na nekk ci seen kaw dee aku rëbb qaalat nee na bi ma waxee lool fa qaala rasulullah ndawal yàlla saa sallam ne ma mahlan ya Aisha <laughs> ne ma ma Aisha day dalal lu ne ngay wax li ma mahlan ndankul ya Aisha inna allaha yëgal ne yàlla yuhibbu rifqa fil amri kullihi borom bi daa sopp te daa bëgg ak dal ak teey ci mbir yépp neena fa qultu ma ne ko man Aïsha mais ya Rasulallah mais yow dawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ah, awalam tasma ma qalu mais xanaa déggoo li ñu wax boo xanaa kay ma comprendre li tax ma waxee nii qaala Rasulullah xam na li mu gaa wax jël na ko bu yàgg te dégg na ko <laughs> qaala mu ne Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dawal yàlla sallallahu ne ma qad qultu wa xanaa neew du nee naa na dellu ci yéen laa leen wax mooy lu ñu ma ñaanal rek wa aleykum yàlla na delluwaat ci yéen mu ngi noonu voilà mu ngi noonu de waaw waaw léegi loolu mooy riwaa imaamul Bukhari kantaal imaamu Muslim Abul Husayn mu ko ci kitaabu salaam baabu nahyi an ibtidaa'i ahlil kitaabi bis salaam voilà <laughs> bunt bi nga xam ne téereeb nuyoo waaw <coughs> foog nga nuyoo ci l'islam yooyu falaa yaakaar nga ne imaam yi dinañ def ay téere kitaabu kitaabu salaam parce que affaire la bu woyof quoi waaw ba ku nekk di permettre nuyoo nu ko neexee ay jaafate jaaf ca fët jaaf ca fët bul wax dara yooyu lépp dara du ci nuyoo bu sariyaana bi yooyu ay caaxaat la yoo xam ne iblis moo ñu ko soppil bëgg ñoo soppil li nga xam ne mooy moom lañu suñu boroom wàcceel muy nuyób lislaam mu bëgg ñu soppi ko ay jaajëfa téewag bul wax daraat waaye na nangeen defat waaye nàngam ak nàngam waaw waaw ak yooyu ay na def loolu du nuyoo l'islam waaw man ngaa wax assalaamu alaykum ba pare nga wax yow bëgg a wax ay na defat waaye gaa yi nàngam ak nàngam waaw waaw caw caw caw njaay njaay njaay loolu moom du nuyób l'islam waaw waaw <laughs> suñu aada la nag waxuñ na ne bu ko def waaye dañ ne la bala nga koo def waxal assalaamu alaykum ba pare nga dooru dugg ci loolu foofu la ko ne mu ne wa haddathani Amrun an-Naqid wa Zuhayr ibn mu ne imaamu Muslim wa haddathani te nettali na mu Amrun an-Naqid di Amru sama sëriñ di Amru ibn Muhammad ibn Bukayr ibn Sa'bur Abu Usman al-Baghdadi an-Naqid al-Hafiz rahimahullahu ta'ala ñu gën a siiwee ci Amr an-Naqid wa Zuhayr ibn Harb ak Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad al-Qurashi al-Baghdadi rahimahullah muy Abu Khaythama rahimahullahu ta'ala mu ne wal-lafzu li Zuhayr mu ne nag kaddu gi ma indi fii Zuhayr moo ko moo ci ba mujjee wax moo ko indi may kaddoom laa indi fii qaala ñoom ñaari neen haddathana Sufyan ibn Uyayna ñu nekk leen nettali mooy Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaali Abu Muhammad al-Makki rahimahullahu ta'aala an Zuhri gis nañ ko sànq moom lañ gis wa Zuhri sànq an ah Urwa gis nañ ko sànq an Aysata radiyallahu ta'aala anha qaalat ah, ista'dana rahtun min al-yahuudi ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaalu assalaamu alaykum fa qaalat Aysatu bal alaykum assalaam wal la'na fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya aishatu inna allaha yuhibbu ar-rifqa fi al-amri kullihi waaw qul qaalat alam tasma ma qaalu qaala qad qultu wa alaykum voilà <coughs> voilà <laughs> waaw léegi lii la xadis bi ñëwee imaam Muslim am na lu indi ci suuf la solo waaw mu ne wa haddathana Hasan ibn Ali al-Hulwani wa Abd ibn Humayd jami'an an Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd qala haddathana abi an Salih ha wa haddathana Abd ibn Humayd qala akhbarana Abd ar-Razzaq qala akhbarana Ma'mar kilahuma an az-Zuhri bi hadha al-isnad wa fi hadithihima jami'an qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qad qultu alaykum wa lam yadhkur waaw al-waaw mooy waxul wa alaykum ndax loolu borom xam-xam yi dañ koy lijjanti mais wabi kat yaqtadi al-musharaka ci biir yi <laughs> mooy wa alaykum <laughs> waaw comme si ñoo bokk mbir mi ñu ngi leen dale alors que bu dee alaykum rek mooy li ngeen ma ñaanal yàlla na dal ci seen kaw alors que wab yi day mel ni day boole loolu moo tax riwaaye bi euh, <coughs> ñoom ñu ci bàyyi xel ñoom boroom xam-xam yi rahmatullahi yi tene ah waaw bi kat day indi musharaka ah. <laughs> waaye loolu rek la na ci xadiisu imaamu muslim bi ñu gis léegi riwaaye bi te loolu de toute façon li ñu di doon mooy ñoom kese yonent sallallahu alayhi wasallam da leen ne waaw kon li ngeen ma ñaanal yàlla na dëpp ci seen kaw rek mu ngi noonu kon hadis baa ngi nii kon gisaale nañ <clears throat> ci gàttal mais lan moo waraloon kon yonent yi alayhi salaam daal di woon wax lii waaw lan moo waxoon mu wax lii mooy kon occasion wu yahuud yee fa ñëwoon benn mbooloo yahuud bu yee <coughs> alxubasa alayhim la'a'inullahi almutataaliya waaw ñëw na yonent bay saasam assalaamu alaykum assalaamu alaykum yal na nga dee yal na dee nekk seen kaw Sayyidatu <laughs> Aysa dégg ko waaye bu ko déggee wax li mu wax yonent bay saasam dalal ko ne ko mais Aysa lu wax bi mu ne ko xanaa déggoo li ñu wax walla <laughs> hadis bi lëkkaale mu suñu bunt mooy baabul xilmi wal anaati wa rifq walla rifq ngokk waaw gisoon nañu al xilmi wal anaati hadis bi ñu génn bu al ashaj bi bi wax mbiru al ashaj inna xaslatayni Abdullah yuhibbuhuma Allah al-hilm wal-ana mu teg ci deuxième hadith bi sayyidatu Aisha bi dugg baabul hilmi wal anaati war rifq mu indi inna allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa fil amri kullihi waaw kon ñii nga gisee yonent bi alayhi salaatu wa salaam wax moo la imaam an-Nawawi min sharali ne sayyidatu Aisha dal voilà mu ne wa fiihi imaamu Nawawi bi mu koy sara ci al-Minhaj mu ne hathun ala ar-rifqi was-sabri wal-hilmi wa mulaatafati an-naas waaw waaw maanaam tadoo xaaja ila al-muxaashana mu ne dañ ciy jàng ci hadis bii di ñaax jullit ñi di ñaax nit ñi ci ñuy dal was-sabri tey muñ wal-hilmi ak ànd ak teey wa mulaatafati an-naas waaw ak tamit di ñeewanteeg nit ñi maalam tada am na fekk yow aajo bi soxlawul ci waxante wax ju ñagas jarul waaw dawa ñaan am ñaan lay def nga neen waaleykum jeex na waaw kon mooy yeneen way sa saam nga gis ñu mu dale woon ak ñu mu meloon dégg na mbir mi Sayyidatu Aisha daa foogoon ne dégg ko wax naa <laughs> mais dégg na ko waaye malgré dégg na gis nga réaction am ak réaction Sayyidatu Aisha radiyallahu anha ni mu wutee <laughs> dee xanaa ci dëgg dëgg yàlla nekk seen kaw ak dee ak rëbb moom delloowu leen dee gi kese allah naa toog nàngam ak nàngam <laughs> waaye ah yeneen si bari saa salaam dégg na même wax yi mais réagirawul noonu de waaw laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana waaw moo la des fois du wax ju ñagas mooy faj mbir yi déedéet <laughs> moo la yeneen si bari saa salaam ne ko mahlan ya Aïcha mais ndank ndànk dëkk Aïcha ndànk waaw ndànk maa nga ne Aïcha dafa ndànk lu la ngay wax li mu a déggoo li ñu ak dal mu ngi noonu xattaa ñi nga xam ne dañu ñëw jële lu ñaaw dalal ak ñoom loolu lañu yonent bay sa saam xadiis bi di jàngal waaw même ñi nga ñëw loo xamante ne li imaamu wax loo xam ne amul aajo ci boxaasana lii di di waxante ñoom wax ñu ñagas ma ne def ko nu mu gën a rafet rek waaw waaw te yoom wala yahiqu al makru sayyi illa li ahli waaw borom bi nee na daal gis nga pexe mu ñaaw <coughs> du dellu lu dul ta ña nga xamante ne ñooy ñooy ñoñam di ñoom lay dellu mooy yéene néeg la borom a cay fanaan li wolof yi di wax loolu lañ ko yéene moo taxit ñoom saam dal na leen saam dee xool leen rek ñoom ña ne woon foofu ci Medinatul Munawwara Eh, ci tribu yahuud ya fa newoon ci waa banu Qaynuqa banu Nadir ak banu Qurayza ni ñu mal leen tegalee ñi noonu lañ leen fa génnee waaw banu Qaynuqa lañ njëkk jële foofu ginnaaw Badar waaw banu Nadir ñoom itam ñu exilé leen te ñoom saam lañ leen naroon a teg mooy rey waaye banu Qurayza ñooñu assalaamu alayhim waaw lañu ñaanaloo ñeneen tibaay saa saa mu leen wa alaykum moo leen dal walla alaykum keroog dañ leen a faat faat bu leer waaw waaw et génne ñi ko ki génne leen Medina rey mi nga xam ne ñooy xeexkat ya te xam nga ñoom seen jëf ji moom la suñu boroom doon wax ci suuratul mujaadala ah bim naan wa idaa jaa'uuka bi bimaa lam yuhayyika bihi Allah ah, ban erreur erreur la njàng bihil est-ce que bihil laah la ñu wax non bihil laa waaw <laughs> kasra bi bu jiitoo bihil laa donc bihil laah voilà <laughs> wa idaa jaa'uuka hayyawka bimaa lam yuhayyika bihi llaahu wa yaquuluuna fii anfusihim lawlaa yu'adhibunaa allahu bima naqul wala fi allah law la yu'adhibuna allahu bima naqul hasbuhum jahannamu yaslawnaha fa bisal masir mu ne ca aaya wit ba mu ne way laa jaawu ko te bokk nañ ci seen tojaange yu rëy ak seen mbonte yu ñu mel ñoom yaawur yu yées yi <coughs> buñ la dikkalee yow yonent ma lay saa saam xay yow ko ñu ngi lay nuyu bi maalam yu xayyika bihi Allah loo xam ne yàlla nuyoowu la doon de mooy jàngalu la ngay nuyoo noonu te jàngalu la ñépp di nuyoo noonu te borom bi du la nuyoo noonu du la woowee noonu mooy assaamu lañ wax assaamu lañ lay woowe lañ lay nuyoo wa yaquluna te ñoom kaccoor giñ kaccoor di wax ci anfusihim ci seen bopp law laa yu'adhibuna Allah bima naqul bon lii mooy wane ne du tus lu yonent parce lan moo tee yàlla kon mbugal ni ci li wax bu dee na yonent dëgg la yonent yo yàlla moom du bàyyi ñuy saagam yonentam comme ça di ko ñaan lu yées tanguñu mbugal kon nag le fait ñu koy def parce que dañ ko doon def yonent may sa sa bàyyi leen ci biir <coughs> sahaaba yi radiyallahu anhu doon na leen dala ak imaamu Tirmidi rahimahullahu taala dafa solo <coughs> jële ci sayyidina Anas ibnu Malik imam euh, euh, xaadimu rasulillahi alayhi afdalu salaati wassalaam mu ne eh, kii eh, dafa am benn mbooloom yahud ab ab yahud bu ñëw mu ñëw nuyu <coughs> yonent bi alayhi salaatu salaam quoi assalamu alayka ya abal qaasimi <laughs> léegi yonent bi alayhi salaatu ne alayka léegi mu dem yonent bi alayhi salaatu salaam ne saxaaba yi fa newoon ñoom Seydina Anas ña fa newoon est-ce xam ngeen lan la wax xam ngeen kii nan la ma nuyoo <coughs> ñu ne <coughs> ah euh, déedéet ah mu wax leen li mu wax quoi waaw waaw mu wax leen li wax atatruuna maazaa qaal qaalu wallaahu wa rasuuluhu ah yàlla ak yonentam dañoo xam yonent baay saar saar ne lii la wax ba pare mu ne leen benn yowut la woon mu ne dem leen ngeen woo ko génn na dem leen ngeen dab ko ndiwaat ko ma laaj ko ñu dem daaw saxaaba yi génn dem kii eh kaawu yoneen saa sal <laughs> mu ñëwaat yeneen tibay saa saam ne ko <laughs> yow lan nga wax sànq yow da wax bi nga ñëwee bi may nuyu assalaamu alaykum nga wax mu xam ne ko neen saa saam xam na jëli na ko waa ta affaire bi rëccu ko mu ne ko waaw yeneen tubaab saa saam nag ne saxaaba yi ca booba ne idaa sallama aleykum ahlul kitaabi fa quulu aleyk ah aleyka maa qulta fa anzala allahu taala wa idaa jaa'uuka hayyawka bimaa lam yuhayyika bihi allah voilà imaamu Tirmidi noonu la ko solowee mu ne hadiisun hasanun sahiih <laughs> mu ne yeneen tubaab saa saam nag wax leen ca booba ne leen bu leen waa ahlul kitaab. parce que ñoom lu yées kese lañ leen bëgg la waaw ñu joxoon téere minal yahuudi wan nasaara rawatina yahuudi yi buñ leen di yootee yeen jullit yi bu leen jaar ñoom ci liñ wax nee leen rek waa alayka wala alayku waaw alayka nee leen alayka gis nga fi amul wax alayka bu dee mbooloo alaykum maa qultum wala bu dee kenn la alayka maa qulta waaw yal na nekk ci yow li nga wax suñu borom wàcce lii voilà <laughs> kon mooy yeneen tubaab yi daa saam kon. sayyidatu Aisha nag radiyallahu anha moom jëli na parce que jigéen ñi léeg-léeg dañuy bàyyi xel euh, yenn sew sew yoo xam ne góor mën na ko bàyyi bañ a bàyyi xel waaw mën na ko bañ a bàyyi <laughs> yenn détails yoo xam ne ñoom dañ koy bàyyi xel alors góor ñi léeg-léeg ko bàyyi xel moo tax gis nga saxaaba ñëw na ci Yonent ko dem ah, ma eh, yee ma ah yow yow dama lay laaj jàpp nga ne ku la fekk nga toog mën a lay yàlla na nga dee loolu c'est saaga ñun dañoo tàmb en tant que wolof buñ nee saaga ñuy dagg ndaj ak i bàyyi looloo tax ñu foog ne mais wolof kii arab bu nee sabba ak ak ak tubaab bi ne insulté ça ne veut pas dire yooyu ki ah non léegi da koy jànni sax mu ne mais pourquoi tu m'insultes tubaab bi bu wax ko jikk mu ne mais euh, je ne vous permets pas de m'insulter quand même ma nga te pour na ne ko luy saaga bu dee wolof la nga yow yow xamoo seen kii da nga laa say culture <laughs> da nga mais kan moo la saaga lan laa dama alors que moom ci loolu saaga la voilà mooy saaga sandu ko xas na ko wax kay nit loolu lépp saaga la waaw yow yàlla na nga diyee <laughs> dem saaba yi yi soo barak la bi moo am na ci benn riwaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam dana bu ko ma ya Aïsha waaw <laughs> la yuhibbu al wala at borom bi bëggul wax ju ñaaw bëggul tamit di def ay effort ngir wax yu ñaaw ma ne ko mi ya rasulallah alasta tara ma yaqulun ne ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam xanaa dégg woo wax yeneen saa nee mu ne ma mais alas yi na ah xanaa gisoo ne man ah, euh, delloo naa leen aqulu aleykum waaw kon nag affaire baa ngi noonu ko <coughs> kon nag ngi noonu waaw <coughs> waaw assalaamu aleykum ñoo yées yàlla la toqi ak faatu dal Allahu akbar léegi kon xadiis baa ngi noonu kon ñu gis ci yonent bari saa li nga xam ne loolu la ñuy jàng moo tax suñu boroom ne bal xasbuhum eh, ne ne eh, mooy gaay bi ñuy wax ne wa yaquluuna fi anfusihim lawlaa yu'adhibuna Allah lima naqul bima naqul mais lan moo yàlla mbugal ñu bu dee ne yonent la yàlla moom du bàyyi ab yonentam ñu koy wax lii te du réagir quand même te du ñu teg ay daan suñu boroom nag da doon daan xam nga boroom bi xalimun rafiqun bi ibaadihi waaw moom dafa dal tey jaamam yi nekkul ne da ngay def léegi mu fay la ko ci saas sinon moo tax yonent bi saa saa suñu borom ne woon borom bi moo ëpp eh, nit ñi dañ ko eh, eh, jaam yi dañ koy dañ koy lor <coughs> di ko wax lu ne waaw waaye teewul mu leen di wërsëgal Allahu akbar deewul mu leen di wërsëgal yéeféer yi lan lañ fi nekke waaw yéewur yi lan lañ nekke ci kaw suuf lu dul lu yées pourtant borom bi da leen di wërsëgal ah. waaw képp ku yaakaar ne def nañ lu bon wala day tax léegi dootuñ amati dara yow xamoo xamoo xamoo xikmatullah waaw borom bi léeg-léeg ñi koy li mu leen di defal ci am amu àddina nii defalu ko ñi am te loolu moom du jarul discussion bu bari parce que dafa dafa leer xool pays yéeféer yi ak pays jullit yi nga comparé waaw <laughs> pays jullit ñu bari jàpp nañ ne l'Eldorado c'est chez les kuffar waaw seeni yéeféer foofu la parce que loolu lañ gis ne ñoom ñoo gën a dund dund ko fa la gën a neexe fa la gën a yembe ko dund biir jullit que réewu jullit yu bari waaw te pourtant est-ce que loolu daa tekk benn yoon te loolu caution la buy wane liñ nekk baax na kallaa summa kallaa kon nag borom bi àddina dina ko jox ko mu sopp dina ko jox ko mu sopput waaye nag ngëm yàlla ak ragal ko loolu ku ko sopp dong la koy jox kon al imaamul xaafidu Nawawi rahimahullahu taala eh, waaye bala ñu jàll dañ ciy jàng ne eh, mooy liñ doon sànq jigéen en général day réactionnaire façon yu mel nii day réagir yu mel nii waaw bu déggee loo xam ne lu jaawul la moom naturellement ah, ah, amul ay tasanno waaw ay tasanno di def def lu non day réagir ci saati waaw waaw bu gisee injustice femme yi loolu borom bi da leen koo may en général waaw bu seen fitra yàquwul bu gisee injustice da leen di metti lool te ñoom ñooy gën a gaaw bu doon góor dañ naan moom daja kii la euh, turbo la quoi du gaaw a tàng de waaw waaw waaye femme moom moo tax ci saa se la Sayyidatu Aisha dal ci kaw gaay yi waaw dal ci kaw gaa yi te te pourtant yore te may saa saam saxaaba yële xoola saxaaba yële hadith Sayyidina Anas bi ñu gis sànk bi ñu leen waxee ne waa ji lii la wax. dem rek bu dee indiwaat leen ñu dem laata muy ñëw ñu korpeñ ko ne ko acca ñëw ñëw na ko def yow ko rek mu ñëw ne ko wax mu ne waaw ah li ñuy wax nga naan waaw mooy kii tu ko waaye rek wax wax yu déedéet waxuñ ah, ñu ko doon defee rek déedéet mooy <laughs> ah. kon ci gis ci tamit yi dañ ciy jànge ne lu yées kese lañ bëggal jullit ñi waaw moo tax am noonu ci way ngëm yàlla ñooy ñu gën a tar ak noonoo comme ni ko alquran waxe ci nit ñi euh, mooy al ñoom ñu gën a tar noonoo ci way ngëm yàlla yi moo tax it yéeme na nga gis ay way ngëm yàlla di coaliser ñoom te borom bi tere woon na leen ko laa tajidu qawman yu'minuuna billahi wal yawmil aaxir yuwaadduuna man haadda allaha wa rasuulahu waaw loolu lépp borom wax waaye yaa subhaanallah aslahanallah ñun wala jullitu pufias lañu waaw ay dara dara dara dara dara bi dañ nekk milliard lu ñu neex dara lañ dul jariñ waaw saa bu yahud yéeg ñi leen jàppale bëggee rëq benn ndigg ndigg waxuma la gars dañu euh, euh, ñu ko waali non ñoom la jàppale contre seen réew seen seen seen mbokk julli wal iyaazu billah waaw te borom bi waxoon ñu la tajidanna ashadda an-naasi adawa lilladina amanu al-yahud walladina ashraku waaw <coughs> ñi nga trouvé ñi gën a tar ak noono ngir ëmbal ko way ngëm yàlla yi ñooy juif yi yahud ak ñi nga xam ne dañoo bokkaale mooy façon yi nga xam ne xeetu occidentaux yi nga xamante ni nii ay bokkaalekat yàlla lañ waaw gëmuñu dara christianisme sax dañ koo gëmatu waaye ñi ci jàpp christianisme ñoo ñëw ci tane wala tajidanna te di nga trouver aqrabahum mawadda ñu gën a jege cofeel lilladina amanu way ngëm yàlla alladina qaalu inna nasara mooy ñu ne ñun de ay nasaraan lañ waaw kon wallahu taala alam kon xadis baa ngoog xadis bi ci tegu ak bi ci teguwaat daanaka lu mel noonu la al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu taala